man mooy à vrai dire sax euh, du nisfu kese mais nisfu bi am na lu ci teg voilà <laughs> ah, waaw <laughs> ah, waaw mu ngi noon moo tax Seydina Abdallah ibn Ahmad muy doomu Seydina Ahmad ibn Hanbal bi euh, jële ci yokk yim yokk ci musnadu baayam na ko noonu imaamu Tabarani soloo nañ ko balee Seydina Abu Hurayra mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan antum rubu ahlil janna antum thulutha ahlil janna antum nisfu ahlil janna antum thulutha ahlil janna waaw yéen de yéenay benn xaaj buñ xaajee àjjana ñeenti xaaj benn ba yéen la wal mu ne yéen yéenay buñ xaajee àjjana ñetti xaaj benn benn xaaj ba yéen la après mu ne yéen sax yéenay xaaj wa àjjana benn mu ne yéenay buñ ko xaajoon ñetti xaaj ñaari xaaj ya loolu mooy ba ñuy xëccoo benn ba ngeen di xëccoog ñoom di ngeen am ca benn boobee lu bari voilà kon nag mu ngi noonee kon loolu lépp ngir won ne affaire bi eh, kon te borom bi gisoon nañ waxoon na yonent bi Eh, eh, sa borom yaa jibril yow jibril isab ila muhammad ba muy jooy di naan ummati ummati mu ne ko demal ne ko eh, ta borom da xam na laaj ko lu ko jooyloo mu wax ko ko mu ne ko xamal ne demal nga ne ko in inna sanurdika fi ummatik wala nasuk dinañ la gërëmloo ci sa xeet te duñ la defal lu la jàqloo te waxoon na ko wala sawfa yutika am na xadis bi ñu wax léegi gisoon nañ ko xadis quatre cent vingt cinq voilà moom ci buntu bi di nekk quatre cent vingt cinq waaw yow way way xal mooy Abdallah ibn as te waxoon na ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda te sa borom xel séef na laa jox ba ñu nga gërëme mooy loolu le keroog noonu la borom bi di gërëma yonent bi léegi nag kon lii yëpp bi mooy yow kon yow yow yow minal bañ a bokkaale yàlla gis nga tënk kii ci yonent bay saasaam defoon ci xadiis bii janaasa diñ génnoon Seydina Abu Ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Abbas bo waaw amul benn jullit bu génn quarante personnes ñeent fukki euh, euh, góor yoo xam ne ñoo taxaw ngir jullee ko laa yushrikuuna billahi shay'an waaw kon nag mooy shirk bi moom yoboo nga ba ko waaw yow bu loolu nga nekk ak loo man di tax ala ma am waay voilà loo dëkkam nin bàkkaar sawaay yow xamal ne amal yaakaar ci sa borom te loolu moo war a tax nag nga am kersa nag sa borom nag di la gisati nag ci yu ñaaw yooyu wala bu dee ne sa bakkan njaxt na la ci ba am nga vraiment remor bi ngay am am saa su ne bul bul yàkki bul ñekki bul yàkki yaakaar bul ñàkk yaakaar del dellu saa su ne sa buntu borom comme ni ñu ko fi gise ci buntu yi ah yow yaa ngi imaginer waa ajj ajjana ñu fa war a dugg xaaj bi wala sax lu ëpp xaaj bi ci yeneen riwaay yi ñu gis sànq loolu xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam kese la waaw te ñun nag ah li am Abu Nawas Abu Nawas waxoon keroog ah te naa muslimu te ñun nag way nii muslimu ah, waaw bu suñuy bàkkaar du yi te màgg yi fa inna afwaka a'lamu sa njéggal ak sa njéggal ak pardon li ngay pardon nit ñi moo gën a màgg waaw te yaakaaruma dara dul yaakaar gi ma la yaakaar ne borom bi <laughs> te tamit lu man di demee ah, <laughs> ak sa gréyu jéggale te man wooyu jullit laa waaw te gëm nañu alxabib ki nga xamante ne nii mooy ki gën a màgg koo mën a teg sa diggante sa borom muy sayyidina rasulillah ak salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam kon kay lii yaakaaru voilà léegi après ñu ñëw nag léegi ci li des kon ci lëkkaale ba guntu baa ngoongu mooy am yaakaar bu dee ne yow safara ña fay dugg mooy façon yéen àjjana ñu néew mooy yéen ñu nag ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla loolu benn affaire la luy àddina bi ndekete yoo nañ def bari rek bu dee ñi bon ñoo baree ñii moo tax boo tax ku yaakaar na ñii ñoo bari liñ ko waxoon sànq kon ñoo nekk ci dëgg juum nga de moo tax loolu moom njuumte comme niñ ko tudde sànq ñaata la alxuraan di wax ne ñu ëpp xamuñu aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum ñoo xam ne saa bu ñu amee ak pacte bu am ak seen borom jaamu ko war koo jaamu duñu ko bokkaale waaye yeneen yi sax yi mu ñoom nga gis benn mbooloo fariqun minhum mbooloo ci ñoom jël mbir mi sànni ko nabadahu fariqun minhum waaw allahu akbar kawaa banu israil bal aktharuhum li ëpp ci ñoom laa yu'minuuna gëmuñu yàlla voilà waaw ak inna allaha la du fadlin ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun gis nga borom bi wallahi la du fadlin ala nas mooy aji borom gëneel gi gi muy dotti defal ko ci jaamam yi nit ñi waaye malheureusement walakin akthar an-nas la yashkurun waaye li ëpp ci nit ñi du ñu sant seen borom waaw Allahu akbar walaw amana ahlul kitabi la kana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun mu ne gis nga bu doon waa ahlul kitaab yi ñi nga xam ne dama leen a joxoon ay téere ci yahuud yeek nasaraan yeek ñooñee tey bu nekkoon ne ñoom dañoo gëmoon kononte kon mooy gën ci ñoom waaye am na ci ñoom ñu gëm ci ñoom alfaasiquuna ñooy nga xam ne ñoo génn topp allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñaata yoon walakin alladina kafaru yaftaruuna ala allahi alkadib wa aktharuhum la ya'qiluun ca suuratul maa'ida waaye kat ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla yaftaruuna dañuy duural ala allahi alkadiba di naral borom bi di ko di ko utal ay ay ay duur yoo xam ne borom bee ko koo sori wa aktharuhum li ëpp ci ñoom laa ya'qiluuna duñu xalaat waaw waaw wa qaalu lawlaa nuzzila alayhi aaya wa qaalu lawlaa nuzzila alayhi aayatun min rabbih qul inna allaha qaadirun ala an yunazzila aayatan walaakinna aktharahum laa ya'lamuun allah borom bi ne wa qaalu ñu nga naan lawlaa nuzzila alayhi aaya waaw lan moo tere woon ñu wàcc ci woon aaya ay mandarga yu wane ne borom bee ko yónni borom bi ne borom bi ak koo man borom bi mu ngi koy def walakin aktharahum waaye ëpp ci ñoom laa ya'lamuuna tus xamuñu dara allahu akbar allahu akbar moo taxoon mu ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam gis nga wa in tuti'a gis nga boo fi toppee nag wax wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun allah mu ne yeneen ci may saat sa am wa in tuti' gis nga boo fi toppee jël sa laxaab laxaab sa bopp jox ko waal akthara man fil ardi li ëpp li nekk ci suuf si yudullu ko wat naa ne man borom bi dinañ la sànk an sabilillah nga li nga xam ne mooy yoonu yàlla wi mu la tëralal muy siratullahi almustaqim waaw in yattabi'una ñoom nit ñi nekkul di topp illa zann waaw bul fàtte fàttalekul fan yee aay bi doon ci zalika zannu alladhina kafaru loolee mooy njortal ñi nga xam ne gëmuñu yàlla dañoo suul jëf wallahi ñoom in yattabi'una illa topp seeni njort wa inhum illaa yaxrusun dañuy jàmbatu li ñuy wax amuñ ci dara lu leer sa ay kàcc-kat yu mag a ngoogu kon aaya yi yëpp lu ñuy wane te képp ku jàpp mbooloo bi walla ñu ñëpp mbooloo kon fa la gaa mooy yaa ngi juum de waaw moo taxoon ma ne xoola programme bi fàttale ko laay boobu yaa bay zalika zannu alladhina kafaru loolee mooy njootal ñi nga xamante ne ñii ñooy ñi ñi ñu weddi waxoon nañ la ci laaya boo bële waxoon nañ la foofu ne gars yi jàpp nañ ne àddina bi programme caaxaan kese fi war a wéy moo tax moom lañu ñu minee année ci ay programme fo yoo xamante ne yenn yi dañoo dem ba affaire bi fees ba yenn yi ñooy amante bu yii di am yiwa gi am ci wet gi waaw bu yii di am yee ñu ngi am ci wet gi waaw nga gis daal moom daal bu jeex beneen dal wala bu bii bi am beneen baa ngay am ci wet ja ma ne la woon bu ko defee ñu xamul dara naan mbir mi daal vraiment c'est une bo c'est une soirée tànn sa bu la neex la ma ne déedéet tànn sa bu la naqari la tànn sa bu lay alal wal iyaazu billah la dëndale ci sa borom dalay alal waaw programme bu di rek waaw mënoo jàpp ne nag loolu moo baax parce que ëpp ci nit ñeen koy def non même la transmission bi va va organiser euh, la coupe de nangam ak nangam après <laughs> après yow li borom bi wax yi yëpp ngay jëndee ak lan après <laughs> alxuraan lañ ñu toppaloo wala ñu dëkk Makka ñu dëkk euh, euh, al arabiyatu nga xamante ne nii ñuy jël ay alal ay milliards di ko def ci ay caaxaan yoo xam ne jamono yoo xamante ne nii. ay nit a ngi dee ndax xiif ay jullit laa wax de ñenn ñi mënuñoo faju ñenn ñi mënuñoo lekk ba ba suur te yooyu yëpp ñoom xam nañu ko yëpp nañu ko ñu nangoo jël ay milliards xañ ko foofale def ko ci ay caaxaan waaw di jënd naan ay star ku nekk ay milliards ay milliards lépp di caaxaan boo jàppee ni comme que a ngi ci waaw waaw ñun moom suñu réew kenn dañu ko jàngal bu Afrique wala du monde xewee duggal génnal ci mbedd yi noo gis picc daanaka léegi yow mi nga xam ne loolu ñorul la ndax sa ndax sa borom yaakaar nga ne da naan boo est-ce que gars yi liñ nekk kanam nekkul dëgg kanam ndax ustaas yi sax dañ ciy wax di tax tafsir di ci wax di di encourager gars mais est-ce la ma ne loolu du ci dara ñoom ci seen bopp ñoo melul li ñu war a mel ñoo xamul seen bopp waaw njàngaleem yonent bay saa saa alxuraan doy na leen sëkk ak lu ñu yeewi nit ñi waaw sori bo te nekk ci lu leen di jariñ loolu kan la ci jariñ ci ñoom kan waaw ñu naan dañuy féexal waaw féex moom nga am yow tax na yow sa situation bu metti bi nga nekk ñàkk faju boo feebaree li gis say mbokk di dee ni ay weñ chômage bi amu ngeen liggéey amu ngeen dara toppatuwa ngeen loolu seenu njàng dara baaxu ci on naa le Sénégal on depuis mois juin deux mille vingt deux jànguñu université yi tëj nañ leen waaw ba tey jii may wax ak yow le sept décembre jeudi sept décembre deux mille vingt trois tous naa def amul ba léegi ubbiwul mel ni dérangé wul ñi nga xamante ne nii mooy force bi énergie bañ def ci caaxaat yooyu bu ñu ko defoon fee nguur gi par dina leen utal solution dinañ ubbi université yi ci nii wala ci nee par mais defuñu ko parce loolu ñoru leen waaw ñu ngi leen di toppatooloo yoo xamante ne nii jariñu leen dara bal da leen di lor ndax da yàq li nga xam ne mooy seen ta wa janibu majalis ash-shaqawa la Bamba waxoon mooy ta ko leen bërëb yi nga xamante ne fa ngeen di toroxe lool ñu bàyyi loolu kon mbir mi liñ bëggoon a wax mooy mooy mbir mi kenn du xam ne ñoom diwa nekk ci lu baax parce que ñoo ëpp xam nga am na ñoo xam ne xamuñu foofu lañ koy def ak wax dama la xawma ci Riyad bi la war wala feneen wax dama la waxoon wax dama la waxoon ne ay bu dul woon dëgg du yàgg ma ne la loolu mooy wax la xam ne teguwut ci dara parce que Iblis moo fi njëkk nit ñi ba léegi mu ngi xew amul kenn ku baax ku ñuy tudd lu dul ne iblis moo la fi ji te ba léegi ñun ñii di wax ñëpp dinañu faatu iblis ne fi waaw iblis amul sa benn benn nit ku baax ku romb ci kaw suuf lu dul iblis xam na la ndax fexe na yàq la mu nekk dëgg kon loolu waxi caaxaan la te waxoon naa la ñun wolof ñuy wax yooyu moom de toute façon ñun la tax ñuy wax loolu noonu ña tax ñuy wax hein la démocratie américaine ko gën a yàgg ma dégg waaye saa yi ma ne la sii ah <laughs> yow révolution française rek 1789. bari na lu gaa yi di wax fii di pompe di kii naan wudul woon di wax loolu wudul woon ba wane ne daa yàgg jamono jooju ñoom xewuñu woon <laughs> te révolution française ay mbuxuma ma ngi dox ba léegi woon dëgg lu yàgg quoi ma ne demal toog loolu waxu dara Iblis fi jiit te mu ngi fi ba léegi te neen mooy boppu neen mooy jiitu neen bari waaye tamit jariñul dara moo tax gis nga yonent waaye saa saa fi wax hmm. wa ma antum fi ahli shirki illa ka sha'rati al fi jildi ath-thawr aswad mu ne yéen way ngëm yàlla yi war a dem àjjana buñ leen buñu leen comparé ak waa shirk ñi nga xam ne ñooy bokkaale yàlla ci kaw suuf ak ñi mas a ci kaw suuf dafa mel ni yëkk woo wala tóoroo boobale nga xam ne dafa ñuul kukk am ay yenn ti yenn pepp karaw yu weex <laughs> loolu moo tax bokk na ci mbir xam nga jataay laata ñuy tàmbali buntu bii nii xam nga buntu bii ci archive dañ koo dagg parce que fichier yi day yàgg waaw jataay yee ñu génn fële ja yaa quelques jours deux jours foofu lañ arrêté mbir mi dugal ko vingtième partie non vingtième partie bi archive léegi li ci des li ñuy continuer nii ak ñaari jataay yi weesu loolu la dugalaat ba insha allah ba buntu bi jeex parce que buñ naroon a def day gudd lool moo tax ñu def ko deux chapitres waaw xaaj ko ñaari ñaari tom boobu waaw ñaari tom gis nga ñu ngi doon wax naan la. foofee darul mafasidi ah li Seydina Umar radiyallahu anhu li Seydina Abu Hurayra ran yeneen tole sa sam damaa jox sama ñaari dàllam ne ma koo gis ca gannaaw mur bi ne tool bi ne koo génnee mu nekk koo xam ne day seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul yàlla te man maay ndawam ba pare mu daal di wóolu mbir moomee ci xolam fa bashirhu bil janna bëggaleel kooku le ajjana ba mu ñëwee da ci njëkk a dajeel muy Seydina Omar radiyallahu anhu mu laaj ko naan ko ñaari dàll yi mooy lan mu ne ko dàll yonent bay saa saa la boo ma wax lii ak lii rek Seydina Omar daal di koy dóor dóor teel Abu Hurayra daanu rek daanu rek jóg rek daw dem yonent bay saa saa Seydina Omar ñëw ba mu ne ko yow yaa wax lii yonent bay saa saa yaa ko mu ne ko waaw mu ne ko ah yonent saa saa bul def lool ndax damay ragal boo ko waxee nit ñi ñu sukkandu koo yem ci li nga wax bàyyi jëf te yonent saa saa waxoon nañ la moom ci boppam moo ko waxoon Seydina Mu'aaz afala ubashiru nnaas afala ubashiru nnaas moo yonent saa saa ndax du ma bëggal nit ñi mën a ko déedéet la tubashirhum fa yattakilu bu leen bëggal ñu yem ci wax ji bàyyi jëf waxoon nañ la foofu ne la darul mafaasidi waaw muqaddamun min jalbil manaafi' loolu règle mooy ne di ticc di jañ lor lu bon ngir mu ba fexe mu bañ ak agsi moom la ñuy jiital ci xëcc loo xamante ne ay njariñ la lan lañ bëgg a wax foofu fii mooy yeneen way sa saam xamal nañu ne waa ahlu shirk nii la ñu baree waa ahlul iman wa tawhid nii la ñu tuutee kon loolu bokk na ci yi nga xamante ne ay signaux la ay signal la ay mandarga yoo xam ne jullit bu nekk bala ngaa dugg ci benn mbir xam nga da waroon a xam lan moo ci àtte sharia mais bu la tollee foo xam ne yow xamoo ko xamagoo ci dara mais nga gis daanaka ñi weddi yàlla ñépp a koy def waxuma ay lekk naan di lekk midi ñépp di lekk midi yooyu waxuñu yooyu lu jëm ci wàllu waxuñu loolu ay lekk ak naan nit ñi walla midi jox na ñii midi lekk ñii di lekk di di reer dix-neuf waxuma la mooy loo xam ne jëf la ju ñuy jëf waaw nga gis ñoom ñépp daanaka ñu koy defandoo taxaw xamumoo ci luy àtteel yàlla lool daf laa war a clignoteel attention dina la gaaw gëstu ni bul gis ne parce que ñii ñépp a koy def rek kon nag naa ci sóobu waaw ah déedéet boo koy def di juum lu bari di nga juum waaw lu bari di nga juum moo tax loolu lu ama am solo kon nag mbir mi nekkul ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay nombre waaw sinon kon waa ahlu shirk wal iyaadu billaah jubbaajan waaw wal iyaadu billaah kon nag xadiis baa ngi de ay way yaakaar way yaakaar yaakaar yaakaar yeneen bi alay salaam dañ ciy gis bégal way ngëm yàlla atardawna façon laaj la mais mooy kan moo naan gërëmut <laughs> ngir attirer xëcc seen attention ñu bàyyi xel ci li muy wax ndax gërëm ngeen nekk ñi nga xamante ne rubu ahlil janna un quart waa aljana un tiers waa aljana xaaj waa aljana Allah Allah te tamit dañ ciy gis ne waat bi yonent bay saasaam niñ ciy jàngi doon waat lu bari walladi nafsi muhammadin bi yadihi maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii euh, bakkanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxoom loolu woon al imaam al Buxaari <laughs> war nañ la faquhal Buxaari yu fi taraajim waaw imaamul Buxaari rahimahullah fiqhum bu rëy da nga koy gis ci ni muy tudde buntu yeeg yooyu kitaabul aymaani wan nuzur baabun kayfa kaanat yamiinu nabi sallallahu alayhi wa sallam naka la nekk woon ngiñu yonente bi alayhi salatu wassalam mu indi fi comme lii ne bokk na ci ñum doon ngiñe walladi nafsi bi yadihi walladi nafsu muhammadin bi yadihi waat naa ki nga xamante ne bakkami sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxo loolu nit ki mën naa waate lool walladi nafsi bi yadi wat naa ne ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom lii ñu may tuumaal def moom waaw kon du na ko ah yow sa façon waat bii mooy waatu lan lañ naan déet waatu sunna la <laughs> ida lam taalam fasal alladina yaalamuun boo xamul laajal ñi xam ne bu ko dugg de te xamagoo kon nag mu ngi noonu te tamit yonent bay saa saam xamal nañu fi te yàgg nañ koo gis wax ji mu ne wa dalika anna al jannata la yadxuluha illa nafsun muslima waaw bokk na liñ ciy jàngee le fait mu ne te loolu mooy àjjana kenn du fa dugg lu bakkan boo xamante ne daa wommatul yàlla te loolu waxoon na ko ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib keroog bi mu yónnee Seydina Abu Bakr mu jiite aj bi ci juróom-ñeenteelu at bi ci gàddaayam bi neuvième année bi mu yónni na Ali ci ginnaaw jox ko njaal benn suuratu Baraa bokk na ca lam ko waxuloo woon Seydina Ali ñëw di ko wax Seydina Abu Bakar wax saxaaba yu bari nañ ànd ak Seydina Ali ñuy dem ca Mina di wër ca tànt yàgg fu nit ña dajaloo naan tegeen yëpp kenn du aj laa yahujja ba'da al-aam al-jannata waaw yëg di yuuxu Seydina Abu Hurayra nee na baat yi metti waaw yëpp kenn du aj at mii mooy seen dernier at mushrikuuna yi te tamit te ne laa yadxulul janna du dugg ajjana lu dul laa tadxulul jannata du dugg ajjana illaa nafsun muslima bakkan boo xam ne dafa wombatul yàlla loolu moo taxoon ma ne la boo xamee nit mu nekkum yéeféer gëmul yàlla chrétien la walla juif la wala athée la wala animiste la wala xërëmkat la mu defal la yiw wala nga bëggal ko yiw fekk mu ngi dund ci kaw suuf ñaan gi gin a ëm doole bu gën a yiw boo ko mën a yi mooy borom bi yàlla na dugal ci xolam leerul islam mu tuub waaw loo ko ñaanal leneen bu dee mbiru àddinaam la duñ na ne baaxul de mais li gën mooy lii ndax lii fël ak texeem nekk ndax lu ma man di def comme niñ ko gisoon ci jotaay yee génn bés bu génnee àddina ci mooy yàlla mooy nekk koo xamante ne gëmul yàlla mushrik la kooku c'est impossible muy dugg àjjana waaw kooku c'est impossible yonent bi saa saa ma ko wax waaw wa zalika anna al janna que ne àjjana rek laa yadxuluha du ko dugg mukk illaa nafsun muslima waaw lu dul bakkan boo xamante ne nii dafa wommatul borom bi tabaaraka wa taala te waxoon nañ la loolee la Seydina Isa ibn Maryam alayhi wa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wa salaam daal di woo wax ca suuratul maa'ida nga xamante ne ñooy euh, ànd ndoom de waaw xamal leen lu leer que ne képp koo xamante ne man ashraka billah waaw képp koo xamante ne nii dafa bokkaale borom bi tabaaraka wa taala foog na ko leer ne borom bi xaraamal na yaramam aljana waaw wa ma'waahu naar ta kooku dëkkuwaayam ëllëg loo xamante ne kenn ci manut dara mooy safara allahu akbar allahu akbar kon nag loolu lu jara jara jara jara bàyyi xel la allahu akbar kon lii képp koo xamante ne ku yeew nga moo tax nekkul amul ay polémique ak ah nangam ak nangam ak lii yóbbu lii voilà eh, <laughs> diw mii nga xam ne lim doon def. mu génn ak nañ naan la sawaay yow yaa gën a yërëm yàlla jaam mi wala euh, nu mu demee noonu ah ah yow yaa gën a gërëm yaa gën a ñeewante yàlla jaama mi wala dit que borom bi nga xamante ne nii <laughs> moo ko wax ci yeneen aay yoo xam ne gisoon nañu ko suuratul Bayyina ak yooyu ba pare wax ko ah yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam nga ñëw di ñu fontoo naan ñu ay nangam ak nangam attention waaw kon nag mu ngi noonu de <laughs> waaw waaw innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu an-naar wa ma lil-zaalimiina min ansaar waaw waaw wa qaala al-masiihu le le le al-masiih nga xam ne fu mu laal mu barkeel mu ne yaa bani israil ubudullaha rabbi wa rabbakum é eh, yéen waa banu israil ndax ci moom lañ ko yónni woon ñoom ñoo ne ko waaye moom lañ ko woon ah ah yaa bani israil ubudullaha rabbi leen wéetal ki nga xam ne mooy sama borom allah mi nga xam ne mooy sama borom di seen borom innahu na ngeen yëg bu beer que ne man yushrik billah ku bokkaale yàlla faqad harrama allah alayhi aljanna borom bi xaraamal na ci moom aljana wa ma'waahu naar te dëkkuwaayam delluwaayam ëllëg mooy safara bu kenn mënul dara wa ma lil zaalimiina min ansaar te tooñ yi di ku leen di dimbali ëllëg ba fekk leen fa la leen borom bi bëgg a teg ci ay mbugal muy safara su dul dakk ne borom bi ah kii kat maa koy ramb loolu amul waaw kon nag yal nañu borom bi daal faat ci l'islam yal nañu borom bi may l'islam bu leer. boole ñu ci ñi nga xamante ne ñii ñooy atba'u rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam te sorul ñu lépp loo xamante ni nii shirk la ak bokkaale lu ñaaw kon nag ñu yem noonu insha taala danaay bii di ñëw ñu gis hadith sayna abu musa al-ash'ari mi nga xam ne moom ibn mas'ud bi ñoo nekk roon foofule de Kuufa radiyallahu taala anil jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin